rahimahullah fi kitaabihi riyaadu saalihiin min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu salaati wa salaam. fil baabi saabi'i ashar ba'dal mi'atayn. kon walillaahi alhamdu wal minna ñu ñëwaat fi nga xam ne euh, moom lañ yemoon ba léegi. Euh, tàmbali woon ci suñu jotaay bi ñu génn ci garab.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 mu ne mu ngi jële ci sayna Abu Hurayra radiyallahu anhu annahu qaala mu ne nee na qaala wax na rasulullahi dawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam qaala allahu azza wa jalla mu ne boroom bi nga xam ne ma màgg ta tedd ta màgg nee na kullu amali ibni aadama lahu illa siyam bépp jëfu doomu aadama bi moom la ñeel alayhi salaam illa siyam ba mu des koor fa innahu lii loolu man borom bi maa ko moom wa ana taman ajzi bi maa koy faye wa koor jur na protection la daa nekk loo xam ne day aar boroom fa ida kaana bu nekkee yawmu sawmi ahadikum bésu koor kenn ci yéen fala yarfus bu mu wax waxu kàccoorte wala luy jëme ci wàllu euh, sëy wala yasxab ta bu mu nekk di yuuxu wala di protester ak ak xuloo fuñ ko fekk wala wala di mer di kii di di kaj di duur di yuuxu fële wala fa in saabahu ahad bu ko kenn ŋàññee aw aw qaatala wala mu bëgg a xareek moom wala di ko jañanteek moom di ko puus bëgg koo provoquer fal yaqul na wax inni saa'im man damaa woor mu ne walladi nafsu muhammadin bi yadi waat naa ci ki nga xam ne bakkanu sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam mu ngi ci loxoom di borom bi la xuluufu waat naa ne xetu fami gémmiñu as-saa'imi ki woor atyabu moo gën a tey inda allahi fa yàlla min riihil miski li nga xam ne mooy xetu parfum bi gën neex ci parfum yi muy misk mu ne li saa'imi ñeel na aji koor ji aji woor ji farxataani ñaari mbégte yoo xam ne yafrahuhuma dina leen mbég bi ci njëkk ida aftara farih bu dogee rek daal di eh, eh, eh, bég loolu yaa bay xam nga ci dara wa ida laqiya rabbah bu dajeeg boroomam yowmal qiyaam nag fariha bi sawmi mu kontaan la taxoon muy woor ndax keroog li mu ne maa moom maa koy fayal sama bopp ah keroog lay gis jazaa ga yowmul jazaa yi voilà bisu pay ga allah innamaa yuwaffa saabiruna ajrahum bi ghayri hisaab <laughs> waaw saabiruna yee muy saa'imuna yi keroog lañ leen di matalal ñi nga xamante ne mooy seenu pay ci loo xam ne amul gennu caytoo voilà kon loolu. nekk loo xam ne lu nag mu daal di ciy teg mu ne e, lii muttafaqun alayhi mu ne bii daal imaamul Buxaari na ko noonu al imaam Abul Husayn Muslim ibn al Hajjaj rahmatullahi ala al jamii daal dinañ koy bokku solo mu ne wa fii riwaaya wa haaza te lii lafdu riwaayati al Buxaari mooy kaddu ni ko imaamul Buxaari solo rahimahullah mu ne wa fii riwaayatin la te ñëw na ci loo xamante ne riwaaya noo xam ne ko imaamul Buxaari yi ñoom la ñeel mu ko solo mu ne yatruku ta'aamahu mu ne aji woor gi day ba ta'aamahu ñamam wa sharaabahu ak naanam wa shahwatahu ak plaisir am eh, min ajli ndax man bannee xam ndax ngir man borom bi as-siyaamu lii mu waxaat ko koor man la ñeel wa ana taman ajzi bi maa koy faye maa kii maay fay ko ko def ngir man wal xasanatu te nag mbaax gi yiw gi dañ la koy bindal bi ashri amsaaliha li mu gën a néew néew fukk benn yiw fukk lay joxe mu ne wa fii riwaayati li muslim mu ne ñëw na ci nu ko imaam muslim solo ar riwaaya kullu amali ibni adam loolu lii la wax waaw dane kullu amali ibni adam bépp jëf doomu aadama bi rek alayhi salaam yudaaf des na ko fulali waaw jëf ju baax ju mu jëf rek dañ koy fulali amul benn bu baax booy def ñu ne la yow benn nga fekk moom lañ lay dencal déedéet benn lu mu néew néew néew fukk jëm kaw alxasanatu mu ne yiw ga ashu li mu gën a néew néew fukk ila sab'i eh, mi'ati di'f jëm sept cent dix jëm sept cent mu ne qaala allahu borom yeneen saa sa ta'ala mi kawe te yéegut illa sawma bam des koor fa innahu man la ñeel wa ana ajzi bi tamaa koy fay ndax kat ci def ki woor yada'u day shahwatahu bànneexam wa taamahu ak li nga xam ne mooy ñamam ah, min ajli ngir man li saa'imi ñeel aji woor koor gi farxataani ñaari mbégte farxatun inda fitri ak mbégte goo xam ne ba muy dog wa farxatun ak geneenu mbégte inda liqaa'i rabbih jamono ja nga xam ne ca lay dajeek mu ne wala xuluufu fiihi te wat naa ne la nga xam ne mooy xetu gémmiñam atyabu moo gën a teey moo gën a neex inda fa yàlla min alhamdulillah min riixil misk ci li nga xam ne mooy xetu misk alhamdulillah kon xadiis yi lañ gisoon léegi am na benn affaire bu ñu war a ñëwaat tuuti bala ñuy continuer mooy imaamul Nawawi bi muy commencé bii weesu bi muy dugg ci xadis yi dane wa amma al ahadith faqad taqaddamat fi l baab alladhi qabla dane kanta xadis yi romb na yuy wane baabu wujubi sawmi ramadan buy wane wu ndax buntu bi doon la ko du baabu buntu wujubi waru sawmi woor ramadana bés ko weeru koor wa bayaani ak leeral fadli siyaami ngëneelu koor wa ma yata'allaqu bi ak li lëkkaloog moom ba mu baree ci aaya bi mu indi yi mu yi mu tegaloon suuratul baqara bi ay 183 ba 185 mu ne wa amal ahadith dawam nañ tàmbaloon jotaay bii ñu génn mu neen daal xadiis yi faqad taqaddamat romboon na fil baab alladhi qabla ci bunt bi ko jiitoon ñu ne warula nekk bunt bi jiitu woon bi ñu génn di wax ci wàllu zakat bien sûr boobu la boobu la boobu lay wax xam ah voilà mooy 216 bi baabu ta'kiid wujuubi zakati wa bayaani fadliha wa ma yata'allaqu biha boobu lay wax nan la koy waxe parce que foofu Euh, euh, euh, hadith yi dafa indi hadith yoo xam ne non seulement day wax ci zakat mais day wax tamit day wax mbiru koor voilà loolu la bakkul buntu bi wax ci laylatul qadr non non alladhi qabla mooy bi jiitu buntu bii mu nekk te mooy chapitre deux cent seize baabu ta'kid wujubi zakati wa bayan fadliha wa ma yata'allaqu biha léegi loolu la parce que al imam ndax bi muy wax hadith yooyu yàgg ñoo ko wane lan mooy wane ne wooru koor fe euh, da ci buntu biñ génn lan moo ko fe wan ndax xadiis yi Ibn Umar bu njëkk bi mille deux cent six waaw Ibn Umar dana wa an Ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam qala buniya al-islamu ala khams shahadati an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadan rasulullah wa iqamis salati wa ita'iz zakati wa hajji wa sawmi ramadan mu ngo <laughs> mooy xadiis yi day wane wujubi wala baabu wujubi buntu ngënee euh, waru saw mi ramadan ndax boole na ko ci bu ci keno yi l'islam yi ponk ci l'islam yi juróom yi mu boole ci jeexale wa saw mi ramadan na ngoo waaye leneen loo xamante ne nii hmm, day wone ba léegi ci buntu biñ génne hadith yi naan wa amal ahadith faqad taqaddamat fil bab alladhi yali surtout liñ ci wax mooy côté bi nga xam ne day wone farataam gis nga ko fii boole ko ci ponk ci yu juróom yi mooy hadith bi ci tegu hadith mu ne woon an Talha ibn Abi Ubaydillah ibn Usman ibn Amr ibn Ka'b at-Tami at-Taymi ah, ah, radiyallahu ta'ala anhu annahu mu ne jaa'a rajulun ila rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam min ahli Najd saa'iru ar-ra's nasma'u dawiya sawtihi wa la nafqahu ma yaqulu hatta dana min rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fa idha huwa yas'al ani islam fa qaala rasulullah sallallahu alayhi fi yawmi wa layla hal alayya ghayruha qaala laa illaa an tatawwa fa qaala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa siyaamu shahri boobu ñëwoon jóge najd bopp baa ngay cuqaaral ah, di wax ca kaw xamuñu li muy wax ba mu jege ndekete da doon laaj yeneen saa salaam ci mbiru lislaam yeneen saa daal di ko juróomi julli la. mu ne ko des ka am na lu ma war lu dul loolu mu la xanaa boo coobare woo yaa ngi fàttali ko xadiis boobu après lan la ci teg mu ne ko yore saa saa ko wa siyaamu shahri ramadan ak woor weeru koor qaala hal alayya ghayru kaw kaw bi ne leen saa waa est-ce am na leneen lu ma war yore saa qaala la mu ne ko déedéet illa an tatawwa lu nga coobare kon loolu yi beneen xadiis la boo xam ne day wane ci buntu bi ñu génne farataak <laughs> ma am mal ma xam sabaka weeru koor ah kon loolu nekk loo xamante ne lu ama solo waaw waaye eh, kon eh, eh, loolu mbir la yo xadiis yooyu loolu wax ni ñoom ci buntu boobe ne kon loolu romboon na luy wane ne kon euh, li nga xamante ne mooy euh, farataalu euh, li nga xam ne mooy koor moo tax gisaatul tuddaat xadiis yooyu ndax yooyu rek lu dul indiwaat fii ngir wane farataam talool romboon na ci bunt bi ñu génn bunt boobu la kaa ñun ni ñu ko waxe woon ci bii weesu wallahu taala alam léegi nag ñu war a ñëw ci suñu jotaay bi ñu génn jeexaloon nañu taxriij bi njàngat bu njëkk bi ci suñu xadiis bi muy fekk xadiis yi ak version yi nga xam ne moom la al imaam an-Nawawi rahimahullahu taala dal di indi nan lay ko imaam yi daal di solo ak ci nan lañ ko version yi wax ni ñoo ci ñëw xeet yi ci ñëw ak kaddu yi gisoon nañ ko walillahi alhamdu wal minna léegi nag tey ñu war a jàng continuer ba léegi beneen jàngat bi ci tegu mooy lëkkaaleem ak suñu buntu waaw xadiis bi bu Seydina Abu Hurayra bu màgg bi ana ban lëkkaale am ak suñu bunt bi di wax wujubu sawmi ramadan ak bayaani fadli siyaam wa ma yata'allaqu bi ñu ne la fii moom gëneel gi lay wax ndax farata gi wax na la ko ci xadiis yi romb léegi dañ fàttali ko léegi ci bunt biñ génn farata ak weeru koor lii nag muy ñëw nag ci ngëneel yi xadiis bii di wax mooy xadiis bi yoneen saa salaam doy na ngëneel doy na ngëneel Euh, ki nga xamante ne mooy yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne euh, borom bi nee na hein li nga xamante ne nii hein as-siyaamu kullu amali ibn adam lahu illa as-siyaam lépp jëfu doomu aadama ñuy jëf ci lu baax moom la ñel ba mu des koor borom bi askane la ko boppam ne maa moom fa innahu lii maa moom wa ana ajri bihi te maa fay loolu day na ngëneel waaw Allahu akbar doy na doy na ngëneel wallahi waaw ah. ba moo tax ku mel ni al imaam ibn abdul bar mu doon euh, junj ci jotaay bii ñu kënee score mooy li gën a ci mbooleem jaamu fati jaamu yàlla yi waaw pour war la rek mooy ngëneel gi nekk ci koor borom bi nee na man maa koy fay quoi nee moom moo koy fay waaw te laay bi nga wax sànq innamaa yuwaffa saabiruna ajrahum bighayri hisaab loolu borom xam-xamu tafsir yu bari dañ ne koor lay wax dëgg dëgg dinañu matal as-saabiruna mooy as-saa'imuuna ndax as-sawmu huwa sabru waaw koor mooy muñ nit ki day muñ ci lekk day toog heure yam doon lekk jox mu xiir mar du lekk du naan lu tax parce que dafa muñ ngir yàlla plaisir yam doon am jamono yooyu xew mu bàyyi ko lan muñ ngir yàlla waaw kon kay loolu lu rëy la mooy as-sabr borom bi dina leen matal seenu pay ci loo xam ne amul ngeen ak tey léegi loolu di wane importance kon gëneel gi nekk ci koor ba borom bi ne man jëf yépp mu ne doomu aadama bi li ko askaneel bii nag koor mu ne maa ko moom tax ku mel na al imaam ibn abdil bar al hafiz al malikiyu al andalusi dëkkoon fii ci Espagne l'Andalousie mu ne gis nga koor mooy li gën a noot ci jaamu yàlla yépp loolu mooy lan mooy julli mooy julli julli julli koor yooyu yëpp julli azaka dem makka yooyu yëpp mu ne koor moo ci gën a du foor moo gën a nopp parce que quand lii nga xamante ne moom la borom bi tabaaraka wa taala quand wax loolu moom amul dara dara dara dara dara luy wane leneen koor kon moo gën a foor waaw waaw waaw waaw léegi nag euh, moom fan la ko teg ci xadiis yi xadiis bi te wax nañ la istidlaal bi boroom dee ko askanele boo xam ne maa ko moom leneen li nag kantaa yeneen yëpp yàlla yi doo jullee ci mooy jullee ñeneen ñëpp ah. mu ne loolu nag jaam bi la ñeel doomu aadama bi waaye mu teg ci ne moom al imaam ibn abdul barr mu ne doy na la këne koor protection la ci safara loolu rek doy na ci ngëneel wasiyaamu junna te al mu ne al imaam al xaafiz an-Nasaa'i rahimahullah soloona jële ci sanad bu wér jële ci Seydina Abu Umaama al-Baahili ah, Sudayy ibn Ajlaan radiyallahu anhu mu ne qultu ya rasuulallah mu ne dama ne yow ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam waaw murni bi amrin axuduhu anka qaala alayka bis-sawmi fa innahu laa misla lahu am ci beneen riwaaya la adla lah lii wane ne al imaam al haafiz yusuf an-namari rahimahullah mu leen lu koy wane al imaam abu umaama al baahili radiyallahu anhu nee na damaa laaj yonent bi alayhi salaatu wa laaj yonent bi alayhi salaatu ne ko waaye ya rasuulallah yow dawal yàlla li murni doo ma digal rek bi am nin ci mbir moo xam ne axuzuhu ah anka ci yow laa koy cëli téye ko di ko di ko dëkke di ko sax loo xam ne yaa ma koy jox directement ma jàpp ci ci jaamu yàlla yi loo xam ne moom laay jàpp di ko def ba ni may génne àddina qaala yonente bi alayhi salaatu salaam ne ko alayka bi sawm ne ko maa ngi lay dénk li nga xam ne mooy koor Allah maa ngi lay dénk koor te na nga xamante ne nii fa innahu la misla la amul jaamu yàlla bu mel ni moom ci beneen riwaaya fa inna fa la fa innahu la la amul lu kemook moom amul luñ ko mën a balancer lu ko lu ko lu koy lu ko lu koy jege wala lu luy tolloog moom ñu ne lii lépp day war a ne kon koor moo gën yeneen jaamu yàlla yépp waaw waaye waa jumhurul ulama dañ ne déedéet non koor ngëneel gi rëy na dëgg la waaye nag du mooy li gën noot ci jaamu yàlla yi ñu ne leen mooy lan kon ñu ne mooy julli waaw bokk na li koy gina a wane borom bi tout le temps bu tuddee di ah, yi muy jëf yi muy digle wa aqimu salaa lay njëkk wax wa aatu zakaa indi zakat ca gannaaw te buniya al islaamu ala xams shahaadati an laa ilaaha illallah wa anna muhammadan rasulullah lu mu ci teg wa iqaami salaa waaw xadis bi ñu doon fàttali sànq Mawlana ibnu Umar radiyallahu anhuma yeneen ki bari saa saam ba muy wax ginnaaw shahaada yi julli la teg waaw wa yuqiimu salaa wa yuutu zakaa wa zaalika diinul qayyima ca suuratul bayyina tout le temps borom bi loolu lay indi. yonent bi alayhi salaatu salaam teg ci ne as-salaatu imaadu diin fa man aqaamahaa faqad aqaama diin wa man hadamahaa faqad hadama allah waa jumhuur ne ah d'accord de buñ la mooy boroom xam-xam yi ci des yëpp waaw rahmatullah alayhi ñu ne parce que yonent bi alayhi salaatu salaam nee mooy xam nga euh, euh, piliers yi yor euh, buniyal islaamu loolu ay piliers la mais bi ci ginnaaw shahada tay ni ginnaaw ñaari seede yi mooy julli moo tax yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne as-salaatu julli imaadu diin mooy kero bi gën a mag bi gën a bu téye mbaarum l'islam fa man aqaamaha képp ko taxawal faqad aqaama diin kooku taxawal na diine ji waaye wa man hadamaha képp ko dóor mu daaru doye ko fooy ko di ko soofantal di ko ñàkk toppatoo rawatina di ko baax kooku na la leer na ma bëgg sa diine yow ñu loolu day wane ne loolu moo gën a wér waaye beneen bi nga xam ne nag mooy gën a tee leeral que ne julli moo gën a foor moo gën a noot ci koor même bu dee borom bi wax na lii mooy li nga xamante ne moom la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daal di wax waaw nga xam ne xadis boo xam ne al imaam Ahmad moo ko solo na ko naan al imaam ad-Daarimi ak al imaam Ibn Maaja ci sanad yoo xam ne yu wér la jëlee ko ci Sawbaan an-Nabawi radiyallahu ta'ala anhu mu ne qaala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam istaqimu wa lan tahsu wa'lamu anna khayra a'malikum as-salaah wala yuhafizu ala alwudu illa mu'min Allah yonent bay saa saam ne coow wooral leen tegu leen ci li baax te jub jëm ci te bu leen gestu di tourner di di tegu leen ci yoonu jub mooy lépp lu la borom bi farataal bu jotee na nga ci ne boo ci newul wàcc nga li ne ko ci istiqaama gi te bu leen ci teggi seen tànk ba koor jotee lépp loo def lu dul woor boo amul ngant yow teguwoo ci istiqaama manoo def leneen loo xam ne baax la tuddu bu koor weeru koor jotee nga amoo ngànt lépp loo def lu dul woor amul njariñ waaw istaqimu loolu nag jàpp ko nag ci jëf yépp bu aji Makka jotee borom bi may la loo aje ci wàllu alal wàllu santé bi yépp soit nga dem defi ko wala boog ngay fas yéene que ne dinaa ko defi ëllëg wala beneen yoon nga am yéene bopp boo ko amul mais nga jàpp na yow am nga lépp moom nu neex neex neex man nga dem Las Palmas man nga dem Paris man nga dem Canada man nga dem Tokyo foo laa neex waaye hatta Saudiya man na faa dem mais pas di aji waaw man na dem Riyad voilà man na dem euh, feneen ak feneen yamaama man na dem Tabuk ne day day day xooli bërëb yu nice voilà lekk fa xaalisam ci mer Rouge bi voilà mais façon ko yéene yow na la leer lépp loo nekk lu yées la ba farata googu mu ngi mu ngi dal sa kaw amoo sax yéene ne di nga ko def nga délaissé ko waaw wal iyaadu billah kon nag coow woolal leen te nag ngeen xam ne manu ngi walan su manu ngeen a matal lu ngeen tegu nag ci jëf yu baax yi di ko def manu ngeen a matal le manu ngeen koo peeg waaw wa'lamu ta xam leen man rasulullah ma leen koy wax salaa sa anna xayra a'malikum as-salah yi gën ci ngeen jëf yi mooy julli jeex na yeneen saa sama ko yi gën ci yi mooy julli te wala du wattu nag ala al wudu'i di ko respecté di bari di toppatoo ak njàppam di takkook njàpp di ko defe ni ko yonent bay saa saa doon defe illaa mu'min ku dul koo xam ne aji wéy ngëm yàlla la lii mooy wane lii mooy li gën a dëgër wallahu taala alam léegi am na leneen lu waxoon ci bi ñuy saralele mooy beneen affaire boo xam ne day sous-jacent ci bi euh, ci euh, masala bi waa léegi euh, ginnaaw loolu waa kon lu tax hmm? Ah. kii ne suñu boroom tabaaraka wa eh, yonent bi alayhi salaam eh, di wax ne boroom bi danaan ah, ah, as-sawmu lii wa waaw koor man la te man maa koy faye waa lan pourquoi cette xaasiya boroom bi jagleel loolu koor alors que julli moo gën a fort ci wax waa jumhur te loolu mooy dëgg insha allah ndax waxu yonent bi saa saa wa'lamu anna xayra a'malikum as-salat ak lii jokkaloo ci alquran te borom bi moom la njëkk di teg saa su ne taxawal leen ko te bokk na leneen lu ma fàtte woon ci dalil waa jumhur ki yonent saa salaam ne yawmal qiyaam la njëkk àtte nit ki mooy julleem la njëkk say waaw bu doon koor moo toll foofu moom lañ doon njëkk. te xam nga ne la njëkke tout le temps loolu daa fekk ne mooy mooy fondement wule waaw kon loolu lépp di wane ne waa jumhur seen wax moo gën a dëgër wallahu taala alam léegi nag mu def waa léegi kon as mu lii wa ana ajzi bih loolu nan lañ ko mën a dégg alors que xam nañ ne am na luñ ci cofoon tuuti ci suñu jotaay bi ñu génn nii jëf yëpp yàlla lañ ñeen loolu xam nañu ko jëf yàlla yëpp kii julli ku muy julli mooy ki ki ki ngis bien sûr moo tax ñuy wax non ki ngis moo tax ñuy wax mais ki ngis moom xam nañ li tax wala moom xam na ko ngir déggtal la wala ngir nit ñi gis ko ngir ñu aaw ay jëfam wala moom ci boppam mu aaw boppam waaw wala mu nodd ba pare na bi de dal na waaw <laughs> waaw <laughs> waaw bu ko yàggee wax bés bu fàttee fay micro bi boo moyul gaa yi dinañ ko dégg de noddu ba pare waaw laa ilaha illa allah au mu nekk fa di <laughs> allahuma <laughs> wax ñaan yi mu naan bii de dal na bu micro bi tàkkee de boo moyul gaa yi dinañ <laughs> bilaal bi saway bilaal bi nee na bii dal na waaw loolu moom xam na waa jëf yooyu kii aji màkk ku muy ajal bu setee ci ngistal mais yàlla waaw ainsi de suite kii umra ku muy umra yàlla kii zakaatu ku muy zakaata yàlla waaye lan moo tax kon nag borom bi daal di jagleel li boroom xam-xam yi indi ci ay al imaamu al xaafiz euh, Ibn Hajar al-Asqalani indi ci fukki tontu yoo xam ne dajale na ko ci al-Fath ëpp na fukk sax après mais après na yem a waat yooyu man na duggaat ci fukk mu ne bi ci njëkk anna sawma la yaqa'u fihi riya boroom xam-xam yi daal di ne li tax lii boroom bi ne maa ko moom askanale yeneen jëf yépp nit ki kullu amal ibn aadama lahu illa as-sawm fa innahu lii wa ana jibi mu ne li tax mu wax lool moom boroom bi tabaaraka wa ta'aala laa yaqaw fiihi riya waaw mooy ngistal manu cee am du ci am kamaa fii kamaa yaqaw fii ghayri comme li muy xewe ci yeneeni jëfu yàlla yi ngay jëf ngi ko jaamoo yàlla mu ne li xakaahu almaziri al imam almaziri almaliki rahmatullah alayhi moom moo ko nettali mu ne wa naqalahu tan toxal la ni iyadun al imam alqaadi iyad ibnu musa almalikiyu dëkkoon fii ci rabaa rahimahullah an abi ubayd jëla ko ci abu ubayd waaw mu ne kat boo demee nag ci abu ubayd ni mu ko ndee ci gariba mi dana qad alimna anna a'mal al birr ah, kullaha lillah wa huwa alladhi yajzi biha fa nara wallahu a'lam annahu innama xassa siyam li annahu laysa yuzhiru min ibni adam bi fi'lihi wa innama huwa shay'un fi al qalb wa yu'ayyidu hadha at-ta'wil qawluhu sallallahu alayhi wa sallam laysa fi as-siyami riya' hadi haddathanihi Shabaaba an Uqayl an az-Zuhri fa dhakarahu yaani mursala mu ne moom al Abu Ubayd rahimahullah mu ne xam nañ ko ne jëfu mbaax yi yëpp ngir yàlla la mooy li ñu wax sànq bi mooy fayee jëf yooyee moo ciy fay waaye nag boo gisee yàlla nag moo xam lii mu jagleel koor ne maa ko moom parce que du ci feeñe ci doomu aadama bi du loo xam ne ci jëfam ci biti nii da koy gis mu feeñ ci moom bu wooree. mbir la boo xamante ne dëgg-dëgg day nekk ci xolam te mu ne lii liy dëgëral lii ma wax man al imaam lii ma gise mbir mi gëndalee ko mbir mi mooy xadiis bi nga xam ne yeneen saa saam dane laysa fi siyaami amul ci koor riyaa ak gistal mu ne loolu de ki ko nettali mooy shabaaba mu jëla ko ca Uqayl Uqayl jëla ko ca Zuhri fa zakarahu mooy mursal mooy loo xam ne imaam Zuhri waxul ci ban saxaaba la ko jële da ko yoor wax na yeneen saa saam nee na waaye xamuñu kan la ah, ah, waaye mu ne wa zalika te loolee qaala imam Abu Ubayda mu ne jëf yi illa al a'mal la takunu illa bil harakat illa saw mu ne jëf yëpp ci ay yëngu lay nekk xam nga booy julli dangay def ay mouvement ku taxaw yow manoo julli te kenn xamul ne yaa ngi julli xanaa mu nekk foo xam ne yow boo jullee waaji ray la wala yu mel noonu wala yoo xamante ne yow dañ laa yeew mënoo julli lu dul sam xel wala da ngaa feebar waa kooku te manoo manoo manoo sax di wetoog yooyu ñi nga tëddee noonu jaaxaan noonu ngay jullee waaw kooku mën nay julli nit ba nga xam surtout bu dee nekkul koo xam ne day xam doom di def yooyu wala mu xabdu sax waaye nit ki mën naa bañ a xam ne kii day julli mais bu dee ku taxaw dara dalu la dab bi euh, lépp euh, ba amul euh, yow jamono ju gara yoo xam ne dara amul loolu mënoo ne yaa ngi julli tisbaar ba pare julli ba pare ñépp nekk ci biir xam ne yaa ngi julli quand waaw mu ne yax <laughs> yeneen jëf yi ay ay ay ay ay xarakaat la ay yëngu yooy def booy julli da ngay def ay yëngu booy aj da ngay def ay ay kii ñu gis ne kee day aj di wër kaaba gi ñu xam ne kii mu ngi wër dem Arafat ñu xam ne kii mu ngi Arafat voilà ainsi de suite alors que zakat da ngay génne alal ji zakat maroo toog ba ci sam xel noonu nga ne zakatu nga ban zakatu waaye saxar yi nga fii doo génne <laughs> loolu na kay kii way loolu day leer ak leneen ak leneen mu ne yooyu ba illa saw ba mu des koor koor moom nit ki bu wooree man na woor sax dëkk ak nit du xam ne daa woor waaw bu ñëwee añ jot mu ne noo baax na baax xam naa ci kanam insha allah waaw ko waaw <laughs> kan mooy xam ne daa woor xanaa ñu laaj ko <laughs> waaw loolu la wala bu ñëw ci biir nit ñi gaa yi lekk mu ne leen man man suur naa wala man baax na non baax na baax na gaa nag ñëwul ñëwul kii mu ne baax na waaw ma xelli la la non non non grave c'est pas kooku <laughs> xam nga kooku mooy mooy du am ay jëf yoo xam ne lu muy def comme julleek woor bi ak ak azakaat liñ la wax wala dem màkk ak yi yooyu gis nga mu ne fa innahu ma huwa binniya kooku ci yéene la allati bi nga xam ne tax fa anin nas day mu wëllif daal di nëbbu ci nit ñi waaw mu ne lool nag mooy wajhul hadith indi man Abu Ubayda di lii laa jàppe ne looloo tax borom bi nga xam ne jëbu yéene kese la kese waaw dëgg la am na nit lu muy bàyyi ak turuk day bàyyi lekk ak laan ak waaye mooy loolu man na koo bàyyi te kenn du yëg ne bàyyi na leen waaw wala mu ñëw comme ni ñu wax naan ñu lay servir nga ne baax na waa ji jàpp ne boo xam naa tey daa nekkul à l'heure pour lekk ndekete yow da woor mu ne man lii laa jàpp. kanta moom imaam al mu ne hadith bi mu tudd nag. ne laysa fi siyaami riyaa mu ne lool xadiis la boo xam ne al-Bayhaqi moo ko solo moo ko tudd moo ko solo ci ash-Shu'ab ci yoonu Uqayl mu ne waaye indi na ko ci beneen yoon boo xamante ne an i zuhri mawsuulan boo xam ne al-imaam az-Zuhri jokkale na ko an Abi Salama jëla ko Abu Salama ibn Abdurrahman an Abi Hurayra radiyallahu anhu mu jëla Seydina Abu Hurayra mu ne waaye wa isnaadu da'if de waaw waaye nag càllaleem dafa wéradi ah, waaw walafdu te kàddoo foofu dana as-siyaamu la riyaa fi qaala Allah azza wa huwa lii wa an ajibi foofu mu ne yeneen saa saam dane koor amul ngistal waaw mu ne borom bi nga xam ne moo màgg te tedd ne te tedd te màgg nee na huwa lii man la ñeel man maa koy faye waaw imaam al-Hafiz mu ne wala hada law sahala kaana qaatan li nizaa mu ne hadis bi moom bu doon wér la kon da doon dog xëccoo bi am a am ci lan moo tax borom bi jagleel koor ne maa ko moom waaye loolu nag amul loolu moo tax ma ne la woon biñ naan góor amul ngistal am na borom xam-xam yu wax ma ne loolu <laughs> façon wax la de am na ñoo xam ne dañuy ngistal ci seen koor gi waaw moo tax lii insha bii ginu la dëgër de même bu dee am na noo koy li li mu fi la nit mën nekk ak ay nit ñu xam ko waaye nit man naa woor parce que day gis tël dafa ko ngir yàlla ah. ah non non non lu tax parce que nit ki mën naa woor gis tël gis tël tax waaye yoo xam ne daa nekk Sénégal wala foo xam ne jullit la nekkal fu la juddoo kii jaay woor mu woor mais ci xolam fas na ne bés bu demoon feneen foo xamante ne xamu fa kenn kenn xamu ko dara la du woor baax na ba mu ñëwee Europe dëkk na neuf mètres en tant que étudiant la bàyyee woor waaw kooku kooku kan moo taxoon mu doon woor yàllaa taxoon bi mu nee Sénégal taxut kon kooku da doon gis sën nit ñee taxoon muy woor waaye du yàlla te loolu lu xew la am na ñoo xamante ne nii li leen taxa woor mooy réew mi ñu nekk di Sénégal moom wax dëgg yàlla nekk fi di dékki moom day xaw a yéeme ah waaw te mënula tëju fet waaw comme <laughs> la Mboro waxoon Oustaz Seck Mboro <laughs> rahimahullah <laughs> ne woon addina bi la mais loolu mooy addina euh, une certaine partie bu mag ci wolof yi mais du ñëpp sax bu ma nee wolof yi nag mooy sénégalais yi ak tamit africain façon yoon voilà mu ne àddina bi néeg la benn nga ubbi ko ñu gis la wala ñu yë ñu ubbi ko yër la <laughs> wax ju mel noonu <laughs> waaw loolu mooy addina ñi nga xamante ne mooy intimité du am seen biir waaw ñoom tout le temps dañoo war a xam ci li nga war a nekk ki nga xam ne sax xamuñ ci moom li yenn yi gars yi jàpp na lool wala kii euh, naw la defu ñu defuñu nawle daa war a léppam daa war a feeñ alors ko loolu amul ne waxu la lool diine dëgg la xamalal sa mbokk ngir man ko ci lu mu ne man koo jàppale bu soxlaa waaye it xamalante lu baax di di di demalante ci lu baax ngeen di bokk bànneex yi naqar yi loolu dëgg la waaye nag am na parcel boo xamante ne loolu intimité la mbiru boppam la voilà waruñoo nekk di ko lañ bët voilà ba bu ko nee kii nga naan lu tax waxuma dama doon lëbboog yooyu nga xam ne ñun ñun ñun dañu feebar quoi yoo am naan voilà lu tax mu wax ku diw te waxuma ko lool moo dama doon nëbbu voilà man moo tax du ma ko jàppale sax waroon naa ko mën a jàppale ne man dara la non non yàlla yow tax ngay def wala lu tax waxi caaxaan yooyu mooy la ah yow lu tax pourtant yow lu tax pourtant lépp dala ko war a wax te bu yow boo boo waxalee yàlla am na yoo xamante ne mbir yoo xam ne doo ko ah. voilà léegi nag daa feeñ ne bii rek soxla woon nga ñëw di ko dal noonu naan voilà non dama ko waroon a wax léegi comme que day nëbbu di wax ñeneen loolu na dem ñooñu man du ma loolu yëfi caaxaan la nga gis ñenn ñi seeni waajur lañ koy wax ah waaw waaw yow sa waajur am na lu tax am na ci difficulté bu mu nekk boo xam ne moom waxu la difficulté bi parce que am na lu tax mënu la koo wax waaw mu dem wax ko keneen koo xam ne koo koo xam la kooku ci au lieu moom jàpp mu dem wax ko doom ja doom ji nag jàppal lool naan non man comme que day gënaa dag may nëbbu wala nangam ak nangam diw moo ma ko wax te loolu nangam nga ma fii bàyyee dem di wax diw yooyu nangam ak nangam yooyu loolu yëpp fumiste la waa ba jiiba da ngaa xam lu tax waxu ko yow bi ko wax waroon na ko jàppal secret boobu lu tax nga koy dem di ko waxaat doom ji moom bu ko bëggoon wax doom ji du ko wax wala iyaazu billaah ñun dañu feebar feebar bi boo xamante ne nii non non ñun ñun asbahanallahu nañu borom bi daal di yéwénal wal iyaazu billaah kon nii mooy riyaawu mane nit dina woor di riyaawu laa wax waaw nit day woor di riyaawu loolu dafa leer nañ <coughs> waaw waaw kon nag euh, mu ngi noonu imaamul Qurtubi lu mel noon la wax na ko noonu imaam Ibnul Jawzi imaam al-Hafiz mu ngi koy tudd alhamdulillah hmm? te imaam al-Maziri wax nañ la moom lii la gërëm ci tontu yi imaam al-Qurtubi daal di koy dëgëral tamit waaye lii nii Euh, wax nañ la li nga xam ne moo ci nekk ci wax waaw waaw <clears throat> loolu wa mooy riyaa mën na cee fekk ci kay <laughs> waaw waaw mooy riyaa mën naa fekk ci aji woor waaw am na ñoo xam ne sax à bi ma wax nii naan daanee ko Sénégal wala dëkk boo xam ne wala même nekk France mais quartier bi nekk ak ñooñu manu fee bañ woor waaw parce que yii mais buy dem di dëkki ex-les-bains xamu fa kenn dootu woor mais am na ñeneen am na ñoo xam dañuy miinu kooru kooru lii kooru euh, naafila di ko def di woor wooru naafila di woor wooru naafila digg digg bi euh, njàlbeen bi mënoon na nekk dañ doon àjjuma non altine bu nekk ak alxames ñu koy def ngir yàlla waaye dañoo mujj nit ñi miinu leen ko ba gaa yi baax na añ duñ leen ci booreete parce que dañ naan ah de moom day woor tout temps même bu ñëwee benn bés benn alxames wala ajjuma bañ ko obligé wala altine bañ a façon ne moom wax dëgg bu doon du nit ñi moom bés boobu du woor waaye comme que nit ñi dañ koo xamee mu continuer di woor ngir loolu kooku ngir kan la loolu pour yàlla ah non woorul ngir yàlla loolu moo tax yenn euh, suyuxu tarbiya yi rahmatullah alayhim léeg-léeg nga ñëw ñu fekk jaamu yàlla joo doon def loo xam ne du farata manuñ laa tere farata yàgg naa la ko wax képp la. waliyu la nga ñëw mu ne yow mooy sëb sëriñ mu tereel farata keroog da ko war a bàyyi amul sax nii non da nga koy bàyyi te fu mu jaarati yow bu ko xool bu mu la xool baare ko ab croix léppam kooku du ku baax waaye man nga nekk nag ci naafila yoo xam ne moom ngay def bu xam ne yow sa naafila gii dara yàlla taxul même bu dee ne njaal benn ba moo taxoon léegi hazzu nafs la doon sa cëru bakkan kese la parce que dañ la koo miine dañ la koo xame moo tax mënatoo koo bàyyi mais bu la fekkoon nga tukki fenn wala nga dem foo xamante ne ñooñu xamewuñ la ko leer na ne dootoo ko def kon kooku xam nga ne kooku koora goog te loolu xew kooku ku mu wooral kooku waralul yàlla ah. ah non non non lam yasum lillah moo tax loolu moom riyaa mën na ci dugg <laughs> voilà léegi al imam kon première bi mooy li tax ñu koy boroom bi jagleel ko boppam ñu ne kon parce que koor amul gis lu ci dugg contrairement ak yeneen jëf yi loolu gis nañ wax ñi ko wax ni ñu koy dégge waaye li ci nekk ci ay problème yoo xam ne man naa gëll góose wax joojee al imam al hafiz ne saniha ñaareel bi lu tax borom bi ne wa ana ajzi bi maa koy fay man la ñeel ak leel yeneen yépp ñeneen ñoom ñu ne lim ci jublu mooy inni anfaridu bi ilmi miqdaari sawaabe mu ne lool borom bi lim ci jublu mooy man maa xam man maa wéetoo càppoo culli kii xam dayoo pay ga may fay aji woor ji yool ba mu cay am wa tad'ifi xasanaati ak fulandi ay yiiwam lool man man la ñeel amul du du malaaka du yonent du kenn ko ko xamal lool man la man borom bi man kese alayhimu salaatu wassalaam kanta wa amma ghayruhu min al ibaadaat yeneen jaamu yàlla yi nga xamante ne moom du woor yooyu nag faqad istala alayha ba'd an borom bi dina ko wuññil lenn ci nit ñi wala lenn ci nit ñi dinañ ko wuññi gis borom bi wan leen ko voilà waaw kon nag mu ngi noonee ndax boo xam nga hadith yi wax na ne walla xasanatu yiw bi dañ koy fula di fukku ah alxasanatu am amthaliha ila sab'a mi'ati da'f waaw dix jëm sept cent ilaa ma sha allah ba jëm ci yàlla ndax borom bi nee na wallahu yudaa'ifu liman yasha loolu du du foofu la yema ah mooy mën na ko ëpp borom bi mooy fulandil ku ko soob ah waaye mu ne illa siyaam fa inna allaha yusibu alayhi bi ghayri taqdir mu ne boobu comme su suuf koor li la maal yeneen yépp dix mooy dix lay tàmbalee jëm sept cent wala lu ëpp fa lu soob borom bi ba mu des koor koor nag mu ne borom bi moom moo ci yoole bi ghayri taqdir day fay nit ki ci loo xam ne du am benn nattale du muy natt ci mbir yi day da ko yuur da ko yuuril rek <laughs> waaw waaw waaw bu yow malka am na lu ko borom masaali doon waxan de muy wax ci ngëneelu li nga xam ne mooy koor gi waaw ne dañ leen di dañ leen di euh, euh, ahlu siyaami nga xam ne dañ leen di dañ leen di euh, yoril rek yuril rek sottil leen rek waaw li nga xam ne mooy yool yi seenu pay ci loo xamante ne nii kenn xamul nu mu toll dañ koy dañ leen dañ leen di yuril rek sotti leen waaw bushra lahum waaw ñoom soppan dañ leen koy yuril yuri gu jégg lañ leen di yuril seen seen seen seen seen seenu pay waaw kon nag ñooñee way way way way bushra lahum ñooñu moom euh, euh, euh, li nga xamante ne mooy bushra mooy mbégte lahum ñeel na leen ñoom waa koor nga xam ne yawmal qiyaam borom bi loolu la waaw da leen di yor di yuril rek <laughs> saa mu am benn loo xamante ne nii mooy eh, ak dayo amul dayo loobu lim waaw borom bi mooy jël rek da leen di sotti waaw saa ñuy am dara kon eh, loolu lu ama am solo la léegi nag eh, lii nii la kii di wax al imaam al Qurtubi rahimahullah te moom mu ne mooy aay bi nga xamante ne moom la borom bi moom lañ doon wax sànq moom lañ doon wax sànq kene euh, li nga xamante ne moom la borom bi di wax ne innama yuwaffa loolu li koy dëgëral kene hmm, euh, day yu borom bi da koy fay fay koo xamante ne nii du amub lim du ko limal dara du ko du ko natt fenn waaw waaw da koy da koy yuril rek da koy yuril mooy lim ne innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisab voilà dëgg-dëgg dinañ matal muñkat yi as-sabirun te ñooñu boroom xam-xam yi li ëpp ci ñoom dañ nañu as-saimun waaw kon loolu ci loo xam ne amulu caytu waaw waaw moo tax imam no yay na mu ne <coughs> ah, lii la doon tegtaloo ne as-sawm mooy as-sabr waaw te loolu waxoon nañ la ko wallahu ta'ala a'lam kon mu ngi noonee léegi nag mu des beneen boo xamante ne nii moom la ñuy wax ne hmm, euh, euh, mooy ñetteel li li di tekki maanaa qawlu as-sawm li li borom bi ne a ah, koor man la ñeel ay ñoom ñu ne liñ ci jul innahu ahabbul ibadati ilayya mooy li ma gën a sopp ci jaamu yàlla yi ci man man borom bi wal muqaddamu indi te moom laa ji moom laa jiitlee ci man moom laa jiital waaw te lii ku wax lii comme waxu imaam ibn Abdul Barr bi radiyallahu ta'ala anhu wa rahima <laughs> moo tax mu nootal koor ci mooy façon wam mooy ñi gise nii moom mooy waxe lii ñoo indi lii voilà que moo tax mu nootal ne koor moo gën a noot ci jiyee mbooleem jaamu yàlla yi waaw ndax yi mu waxoon Seydina Abu Umama daal di dellu foofee ñeenteel bi al imaam al xaafis mu ne al idaafatu idaafatu tashrif wa tashrifin wa ta'zim kama yuqaalu kaana wa kulluha lillah ah mu ne ñii nag ñeenteel bi dañ ne non boo gisee lii leer na la idaafatu tashrif la mooy borom bi dafa jël mbir mi jagleel ko eh, daal di koy tafale ci boppam ne koor maa ko moom ah, moomale yeneen jaamu yàlla yu doomu aadama yi ngir Euh, teral la teg tedda te gore teg daangam waaw ak màggal la nga xam ne mooy koor comme li ñaan baytullahi néegu yàlla bi même bu dee ne xam nañ ne jàkk yëpp wa anna al masajida lillahi la borom wax borom bi nee na man jàkk yëpp ci suuratul muzammil wa anna al masajida lillahi te dëgg dëgg jàkk yëpp yàlla la ñeel mais pourtant hein mu tegtal ne moom ma baytullahi mooy jàkk yi la yow mais est na néegi keneen a ko moom dëgg-dëgg borom bi mooy moom dañu ko astale na nag ngir mbaaxam ñu naan kërug diw mais lépp waaw yaanaa borom bi waxul ne wa anna al arda lillah sayna Musa wam ko wax gaal yurisuha man yasha'u min ibadihi wal aqibatu lil muttaqin waaw suuf si dëgg-dëgg lillah borom bi la ñeel moo koy doon na lekk ko soob wal aqibatu mujjanteelu mbir yi nag lil muttaqin ñeel na way ngëm yàlla yi waaye borom bi li mu jagleel ne baytullah mooy jàkka bi waaw ak naaqatullah pourtant naaga yëpp yàllaa leen moom moo leen créé gëléem yëpp pourtant waaye naaqat say naa saalih ga naaqatullah ndax wane ak màggaayam waaye tashrif ñu ne comme lii da koor lool kese la voilà kon loolu muy lan ñeenteelu wax bi léegi juróomeelu wax bi